a'uuzu billahi min ashaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiina sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci jotaay bii ñu génn ñu ngi woon ci nettali bi hijratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ilaal madina muy gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wassalaam jóge makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman doon dem madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam eh, ñu ngi ci demuk aleyhi salaatu wassalaam kër seydina abu bakrin ginnaaw bi kuffaaru qurayshin yi tànnee seen ponkal yooyu comme ni ko <coughs> abu jahlin aleyhi min allahi xalaat ba mu génn romb leen tibb suuf di ko sotti ci seen bopp ya tey tari wal quraanil hakim ba ci fa aghshaynaahum fa hum laa yubsiruun gis nañ ne waxoon nañ ci bi ñuy jeexal ke ne li gën a dëgër insha allah mooy li imaam ibn isxaaq wax ke ne aleyhi salaatu wassalaam dafa dem kër seydina abu bakrin radiyallahu taala anhu fa xaraja min xawxatin fi dahri beyti abi bakr ñu daldi ànd ci guddi gi noon génn ci ginnaaw ci benn porox ndollu jaar ca ginnaaw kër Seydina Abu Bakr daldi génn dem ilaa Sawr mu nekk benn xaar boo xam ne fii jabali Sawr la nekk muy grotte bu nekk ci montagne boobu di Sawr imaam Ibn Ishaq ne asfala Makka bi nekk ci suufu Makka di sudu Makka foofu lañu yemoon gisoon nañu riwaaye imaam al Buxaari bi raximahullah bu as-sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ne woon thumma laxiqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa abu bakrin bi gaarin fi jabali thawr fa kamanaa fiihi thalaatha layaal moom a saydatu aisha ci riwaaya saydna al buxaari bi raximahullah mu ne ginnaaw bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di dem mook saydna abu bakrin siddiq radiallahu anhu bi gaarin fi jabali thawrin ñu dem ci benn grotte benn xuntu mu nekk ci montagne boobu di Sawr euh, te mu nekk ci sudu Makka mooy ci bu doon ci waxu wolof bëj Saalum mu ne fa kamanaa ñu daal di fay nëbbu fii salaasa layaalin ñu daldi fay paase ñetti guddi waaye bi ñu génnee di dem ci yoon wi naka la dem bi deme lan moo nekkoon diggante kër Seydina ab Abu Bakrin radiyallahu anhu ba ci xaar bi di grotte bi yan xew-xew ñoo fa am ndax siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam boo koy jàng di yaatal buy bul bàyyi benn détail ndax moom lañu suñu boroom ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana mu ne dëgg-dëgg nekk na ci ndaw yàlla li ngir yéen nit ñi yéen jullit ñi royukaay bu baax a baax a baax mu ne wa atiu llaha suñu boroom ne topp leen yàlla da ngeen topp alayhi salaatu salaam te topp yàlla mënuñu koo def ki yàlla def mu ñuy jàngal topp yàlla goog mooy alayhi salaatu wassalaam te moom mënuñu koo topp bu dee ak dundam dañu ko riiri complètement xamuñu lan la doon doxale ci kaw suuf loolu roy koo xamul dundam day metti moo tax nag moom moo nekkoon ashrafu man masha ala al mooy ki gën tedd ko masa teg tànkam ci kaw suuf suñu boroom ne kooku wa in tuti'uhu tahtadu yéen nit ñi yéen nit ñi bu ngeen ko toppee moom mii de di aleyhi salaatu wassalaam tahtadu di ngeen gindeeku di ngeen cowwaral nekk ci yoon wi ma bëgg man borom bi subhaanahu wa taala kon nag ak dundam moom kenn du ci bàyyi fifteen moo tax gis nga ulamaa una wa ajillaa una ñoom lañu teg bayna ayunina muy suñu boroom xam-xam yi nekk suñu ñu màggiñ ñoo ñu gënal suñu bët yi ñu yor rahmatullahi alayhim suñu boroom tàggat leen ba amul dara daanaka ci dundu yonent bi alayhi salaatu wassalaam amul dara loo xam ne jullit bi dina ko soxla lu dul ne toxalal nañ ñu loolu te loolu ñu ngi ko jële ci saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum nga xam ne moom rekk mooy yonent boo xam ne alayhi salaatu wassalaam moom la dundam moom lañ jina xam dundam ci yonent yépp ba pare mu jaar ci loo xam ne day leer nañ nga man cee teg waat ni lii nii dëgg la nii la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon dunde loolu l'islam rek ko ko am ndax chrétiens yi ñoom falsifié nañ la téere ba leen seen boroom suñu boroom joxoon juif yi waxi noppi ñeneen ñépp waxi noppi ñoom nga xam ne yuharrifuuna al kalima dañuy jàpp di di di di falsifier comme ni nga xam ne noonu leen ko seen bakkan yi di dicter mu am ay wax yoo xamante ni yu ñàkk gi ni ñuy wax ci yonent aleyhimu salaatu wassalaam loolu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi xeetu wi rekk a ko am muy am yonent boo xam ne ak dundam laata ñu koy yónni ba ni mu génne àddina ci kaw suuf naka la doon dunde ñun rekk ko am moo tax nag te moom ceersam yépp njàngale la moom aleyhi salaatu wasalaam moo tax benn détail duñu ko bàyyi inshaa allah kon yoon wi jóge ci guddi googu nga xam ne kon rëcc na ko faaru Qurayshi ni dem koy kër Seydina Abu Bakrin Siddiq radiyallahu taala anhu wa arda ñu génn di dem am na luñ ci waxoon ci jotaay bii weesu waaye imaam al Bayhaqi dafa solo na ko noonu imaam alxaakim soloo na ci almustadrak bi mu ko soloo moom imaam alxaakim raximahullah mu ne saxiixul isnaadi ala charte sheyxayn lawla irsaal lawla irsaalun fii moom imaam alxaakim mu ne bi mu solowee xadiis bii ñuy bëgg a wax mu ne de xadiis bi de bu wér la ci sharti ñaari sëriñu xadiis yu mag yi Buxaari raximahullah waaye ak imaam Muslim ibnul Xajjaaj raxmatullaahi alayhima mu ne ñoom ci seen charte la nekk budul woon irsaal muy dafa mbir mi nag àggul ci yonent bi alayhi salaatu ci saxaaba mooy saxaaba bi dañ koo sote mooy ne tudduñu saxaaba bi nga xam ne taabi'i bi dinañ la wax mooy kan moom tuddul ci kan la ko jële kooku loolu kon dañuy gis ne kon imaam alxaakim loolu la wax na ko noon imaam alxaafid ibn xajar tudd na ko ci alfath bi muy shara saxix imaamul buxaari eh, indiwu na ko foofu moom imaam alxaafiz ibn xajar kon gis nañ ne dëgg-dëgg li ci am mooy li imaam alxaakim wax ne ci charte imaam al shaykhayni lañ mooy guur yi nekk ci tàllale gi dañ leen di fekk ci ñaari téere yooyu sauf ko dafa am irsaal mooy dafa yem ci taabiin bi xadiis boobu lañ lay wax Eh, imaam al-Bayhaqi dane bu dee càllalaam dane axbarana abu abdillah al-Hafiz mooy kan kooku mooy al-Hakim ndax imaam al-Hakim sëriñ mooy sëriñ bu mag bu imaam al-Bayhaqi rahmatullah alayhima moo tax eh, ndeysaan o oh, nga boroom xam-xam li muy jur alxaakim boroom almustadrak waaye boroom téere yu am solo yi ci ilmul xadiis moom imaam al bayhaqi moom nag moo ci moom la ko jële moo tax gis nga dañ ne la imaam al bayhaqi soloo na ko ci ad dalaa'il na soloo na ko ci al mustadrak muy téereem boobu al ala saxiixayn mu ne kon imaam al bayhaqi axbaranaa nettali nañu xabaare nañu abu abdullah al xaafiz di abu abdullah al xaafiz mooy imaam al xaakim an-naysaabuuri qaala moom imaam al xaakim mu ne axbaranaa abu bakrin ahmad ibn isxaaq mu ne xabaare nañu abu bakr di ahmad di doomu isxaaq qaala moom mu ne axbaranaa nettali nañu muusa ibnu alxasan mu ne muusa di doomi alxasan nettali na ko qaala moom muusa ibnu alxasan mu ne xaddatanaa nettali nañu abbaadun di abbaad mu ne qaala moom abbaad boobu ne xaddatanaa nañu affaan ibnu muslim di affaan ibnu muslim qaala moom mu ne xaddatanaa nettali nañu assari ibnu yaxya Euh, mu ne qaala moom mu ne xaddatanaa nettali nañu muhammadu bnu siiriin mu ne ki ñu nettali mooy aalimu zamaanihi wa muxaddisu awaanihi wa faqiihi muhammadu bnu siiriin attaabiciyul jaliil li muhammad ibnu siiriin siiw na lool ci wàllu gént waaye téere bi ñoo ñuy wax ci wàllu gént naan moo ko bind téere la boo xam ne dañ koo créé moom bindul téere ci wàllu gént même bu dee ne siiwu la ci woon moom moo ko bind moom nag fala ci moom la xadiis bi yem te taabi'i la woon taalibe ñoom Seydina Anas ak ñooñu la woon radiyallahu taala anhu moom moo tax ci moom la xadis bi yem moo tax imaam alxaakim ne saxiixul isnaadi ala chart say ash-shaykhayni lawlaa irsaalun fii kene sanad bi de càllale bi bu dëgër la nekk ci chart ñaari sëriñ yu mag yi bulul woon irsaal gi nga xam ni moo ci nekk wa mursalun maa fii saxaabiyu saqat mooy loo xam ne saxaaba bi dafa suti léegi Muhammad ibn Sirin imaam Muhammad ibn Sirin euh, rahimahullah moo doon wax ne mbir mi diine la inna hadha al amra diin inna hadha al amra diin fanzuru amman ta'khudhuna diinakum gis nga mbir mii muy xadiisu rasulillah alayhi salatu wassalaam mooy diine ci boppam ndax ma ñoo jaamu yàlla ñun fekkewuñ yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñun xadiis yee ñu dox moo dox suñu digganteeg moom moom lañu am gis nga nañuy seet comme que gaay dañu commencé comme ni ko imaam muslim rahimahullah waxe ci muqaddima bi gaay biñ commencé fa lamma rakibu saaba wa dhalul jamono yu sell yi jamono yu njëkk yi doonu ñoon laaj nit bu ñëwee taxaw naan yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na nit ñi dañ ko doon wër bu ne xaddasanaa diw diw nettali nañu mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na dañ ko doon wër di ko déglu waaye bi nga xamante ni nii nag nit jaral na leen lu ne di ngir am popularité siiw jaral na leen lu ne di nettali yoo xam ne du dëgg léegi nag ko waxati ne la wax ñu sa san wax ñu sa wax jii ngay wax foo ko jële gis nga loolu mooy remède bi dina a gaaw ci fenkat ak koo xamante ne nii am nettalikat la pour couper des ponts lum la nettali nee ko wi nga wax foo ko jële ulamaa una saalix lañ defoon salafuna saalix ulamaa una saalixuun lañ defoon muy looloo tax tey nga a téye saxiixul Buxaari yi téye ay xadiis mu leer loolu ñoom noonu lañu résoudre woon problème boobu ku waxati ñu ne la waxal foo ko jële boo tuddee ne ci diw ak diw ñu xool ñooñu ndax ñu wér la ñoom déet premièrement yow mi koy wax est-ce que wóor nga am déet noonu lañu def yàlla daldi préserver sunnaay alayhi salaatu wassalaam jaaree ko ci ñoom naka noonu siiraam ba léegi noonu la ndax duñu ne siiraam la rek lu waay neex na wax na yoo xam ne moom dañ koy rejeter nu mu gën a ndax daif plus daif double de daif an mu nettali na yonent bi nee kooku moom amul nenn luñ koy mën a jële mu ne mbir mii diine la ndax diine ji nan laa jullee alxuraan dane aqimu sala wa aatu zaka joxe leen jul taxawal leen julli te ngeen joxe azaka mais loolu est-ce alxuraan dama dama ne ñaata ràkka yi lii la juróomi julli la ak yooyu moo ma ko xadiisa ma ko wax mais imaginer bu doon dañoo sukkandikoo ci xadis yoo xam ne wéruñu ni ñu julli yi set la comme xadis bu bu supposé ne xadis boo xam ne bu da'if la bu ñu mawdu' bu ñu créé bu ne woon julli yi set la ñun ñuy julli set rek di dem loolu nga foog ne loolu dinañu ci génne waaye loolu sax man dane ndax yàlla moom laa yazaalu ta'ifatun min ummati xadiis seydina muawiya boobu radiyallahu anhu wa ardaa zaahiriina ala alxaqi wala qaa'imiina ala alxaqi zaahiriin aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam këne du deñ benn mbooloo ci sama xeet man alayhi salaatu wassalaam ñooy taxaw ci dëgg di doxal l'islam malgré bonu bitaa gaazu xolu ko mu metti ku sa xol bitaa yaa xam loolu yëngalu leen rijaalun laa tulhiihim tijaaratun wala bay'un an dhikrillah wa iqaamis salaa wa itaa'iz zakaa yaxaafuuna yawman ilaa aaxiril aaya ay góor lañ yoo xam ne loolu nag amul mafhum mooy ne du ma ne ah ay góor lañ kon jigéen ñi bokkuñu ci déedéet góor jigéen ci yam rijaalun laa tulhihim du leen préoccupé du leen fël du leen fëlën du leen dévier ci seen trajectoire di jaamu yàlla tijaaratun moo xam commerce ab liggéey bu ñu am yaxantu wala bay'un wala jënd ko jaay an zikrillaahi kenn terewuleen ñuy tudd yàlla ni ñuy tuddee yàlla nag du làmmiñ rekk ko koy wax boobu mooy bi ci gën rëy mooy julli ak ay jëf yu cër yiy def loolu dara du leen di préoccuper waaye tamit seen làmmiñ du tooy du deñ di tooy ci tudd yàlla waaye ni ngay tudde yàlla ci boo defee ñaaw téef mooy nga daldi fàttaliku yàlla ñi nga xam ne bu leen defee bu leen dara laalee ci shaytaane ñoom zakarullah jéggalu buur yàlla daldi leen jéggal wa man yaghfiru dhunuba illa allah ana mooy jéggale bàkkaar yi di ko effacer ku dul buur yàlla waaye tamit fàttale tudd yàlla mooy ne man ni may doxale sama dëkk ak sama dund noon ni ma fay tudde yàlla bu lu ma moomul tegoo man rekk ma nekk fa ma man koo sàcc te kenn duma gis zakarullah ñu fàttaleku yàlla ba bàyyi ko fa xam ne moo tere sàcc ah waaye it bu dee dafa sàcc zakarallah mu fàttaleku yàlla daal di tuub te delloo mbir ma ca ay anamama nañ koy waxe ca buntu fiq ya waaye bu dee dañ maa ba àgg ci juge ba zakartullah zakarullah ñu fàttaleku yàlla mooy ñu nangu pen yi leen yàlla teg mu neex leen mu bañ a nekk loo xam ne da leen di naqari voilà loolu lépp xadiis yee la koy jàngal moo tax moom mu ne woon seydina muhammad ibn sirin alayhi rahmatullah mbir mii xadiis yii nii mooy diine ji de te diine ji moom mooy àddina bi waaw ndax laa xayaata bilaa diin amul dund sans diine kooku day vivoter rek moo tax mooy de mu xaru ji mbaa ci dépression ak anxiété lay dëkk ak stress gu jeex médicament yi ko téye mais moom téyetul boppam mécaniquement lay vivre kooku taxul ñuy wax lu ko laal rek mu jàll ca beneen côté ba kon mu ne nag liy diine la xool leen ci kan ngeen di jële seen diine muy ci ku wóor comme la imaamul ash al-Muttalibi imaam ash-Shafi'i rahimahullah waxoon ja'altu malikan hujjatan wa bayna Allah Allahu akbar mooy da ngay gis ku mel noonu nga ñëw jëli ci moom diine muy xam-xam muy diine di téex téex di parax paraxi te xamoo dara yàq nga gën man même bu dee sa yéene sell na ñooñu yufsiduuna min haythu araadu al islaax dañuy yàq ci jamono joo xam ne ndax kat liñ bëggoon mooy defar waaye xamuñ imaam ash-Shafi'i rahimahullah mu ne man man ja'altu maalikan imaam Maalik moo ne woon sëriñam man moom laa def doon na wax ne man Maalik kii laa Maalik mu doon wax Maalik di imaam Maalik boroom ngir bi imaamu daaril hijrati di imaamu kërug gàddaay gi nga xam ne moom la ñuy gis nii muy ñu ngi ci point de départ bi di Makkatal Mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman te dinañ ko gis léegi wala ci kanam ci aaya bi waqul rabbi axrijni muxraja sidqin wa adxilni mudxala sidqin muy jógle ma màkkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman dugal ma madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne ko man ja'altu def naa man imaam Shaafi'i maalikan maalik xujjatan mu nekk sama xujja mooy ki nga xamante ne ni man bu ma demee ci sama kanamu borom mu ne ma e mu ne ma Shaafi'i Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i ma ne naam lan moo taxoon nga doon def lii mu ne Malik waaw te xam na ne bu nee Malik <laughs> Malik am na lum tontu di imaam Malik rahmatullahi alayhi ndax moom doonul woon wax illaa bi dalil illaa bi sunnatin taahiratin saxiixa doon loon wax lu dul da ko doon teg ci sunna bu leer te set wecc mu ne man daal moom laa def mu nekk sama bu doon tey ci waxi tey dañ naan mooy ki nga xam ne mooy sama avocat sama digganteeg borom mu ma demee ci kanamu yàlla man du ma wax lu ñu ma wax ma ne Maalik ma ne imaam Maalik la waaye moom moo doon kan moom imaam Shaafi ni mu sàmmoo woon Allahu akbar kooku mooy lool la dangay seet ana kan ngay jële ci moom diine du nekk kullu man habba wa dabbare nga jël ci moom non du ko yëngu fële rëy laan nañ éloquent bari mbooloo rek lu mu wax nga ne kooku mooy moo ko yor léegi nga topp ko mu leen di digg colère rek ngeen di jëfe déedéet keneen ku wax xamul dara moom moo xam ndax moo siiw te moo ne ci média yi oh. bul yaakaar lépp lu wër rek ab mbiskit la waaye bul gis luy xoyom xoyomi ci kaw asamaan si rek naaram la moom moom dafa nekk biddiw boo xamante ne ni walla loo xam ne waa ji nga xam ne day dox man na cee ñiitlu déedéet comme li boroom masaalik wax rahmatullah alay mooy ne mbir mi du lool du luy xoyom xoyom yi ci lëndëm lu ne rek safara la soo xam ne man nga cee yor di ci niitloo uh-uh. moo tax mu ne kon kooku noonu doon wax lool mooy Muhammad ibn Sirin mooy bii rahmatullah famille lañ bu barkeeloon Anas ibn Sirin ak Muhammad ibn Sirin ak seeni sœur ak ay ñoom kër gu barkee lañoon këree boroom xam-xam ulama ajilla rahmatullahi an ali Sirin ah, moom Seydina Muhammad ibn Sirin moom moo nettali lii moo tax mu nekk mursal qaala mu ne dakara rijaalun ala ahdi umara kaannahum faddaluu umara ala abi bakrin fa balaga dalika umaru fa qaal wallahi la laylatun min abi bakrin xayrun min aali umar wala yawmun min abi bakrin xayrun min ali umara laqad xaraja rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laylatan intalaqa ila al-ghaar wa ma'ahu abu bakr faja'ala yamshi saa'atan bayna yadayhi wa saa'atan xalfahu hattaa fatina rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam faqaala yaa aba bakr maa laka tamshi saacatan xalfii wa saacatan bayna yaday fa qaala yaa rasula allah sala allahu alayhi wasallama adkuru ltalaba fa amshi xalfak summa adkuru rasada fa amshi bayna yadayk fa qaala yaa aba bakr law kaana shay'un la ahbabta an yakuuna bika duuni qaala nacam walladi bacaka bilxaq ila axiril xadiis moom seydina Muhammad ibn Sirin rahimahullah mu ne dafa am ay nit yoo xam ni ci jamonoy xilaafa seydina Umar ibn al dañ doon waxtaan seen biir ay nit ñu toog doon wax ci seeni biir wax nag mu mel ni ka annahum faddalu Umara ala Abi Bakr mel ni dañoo gënale jàpp gënale Seydina Umar ibn al-Khattab ci kaw Seydina Abu Bakr que ne ginnaaw Yonent bi alayhi salaatu wassalaam Seydina Umar moo gën ci seeni wax loolu la seeni wax di di di niru mu ne fa balagha dhalika Umar Seydina Umar ibn al-Khattab xabaar bi daal di agsi ci moom que am na ay nit ñoo xam ne. ñu ngi jéem en tout cas seen wax mu ngi wane que ne moom mii moo gën Seydina Abu Bakr Seydina Omar al Faruq nga xam ne fu mu mas a jaar seytaane 40 jours du fa jaar comme niñ ko gisa woon ci tarjumaam Allahu akbar baxin baxin yabna al Xattaab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne bi mu agsee information bi agsi ci moom fa qaala mu ne moom seydna Umar ibn al-Khattab wallaahi maa ngi wàcc yàlla man ibn al-Khattab la laylatun min abi bakrin xayrun min ali Umar benn guddi mooy mbir mi benn guddi bu Abu benn guddi waxuma la dundam yëpp dundam dundam waxuñu benn guddi benn guddi bu Seydina Abu Bakrin moo gën min aali Omar moo gën waa kër Omar Omar ci seen biir bokku ci Omar ak waa këram Abdallah ñi ci tegu ak euh, Hafsa ñi ci des ñépp Ubaydullah ñoo ñépp sa ñépp laa wax boo leen om Seydina Omar ne benn guddi Seydina Abu Bakar moo gën waa kër Omar wala yawmun loolu benn guddi la wala yawmun min Abi Bakrin xayrun min ali Omar te benn guddi bu se benn bëccëg benn bésu Seydina Abu Bakrin moo gën waa Omar Omar parmi eux man mii di wax lan lay junj ci guddi googu bis boobu muy wax mu daldi leeral ngir wan tegaat nit ñi seen place ndax tamit lool dafa war boroom xam-xam ak koo man di doon boo toogee ñuy wax ci yow loo xam ne wala sa taalibe yi bëgg a dépasser les tegaat leen ci yoon nit baax bul tax nga jàpp ne moo gën ñépp ba tëb rek. yow loolu ñoom bu ñu ko jàppee yow boo leen déggee waroo leen a bàyyi ci erreur boobu ñuy continuer moom déedéet mise point wan leen lu leer que lu ne nag na ko teg ci palaasam baaxub diw bum tax nga jàpp ne moo gën ñeneen ñi wala am nga loolu mooy dal wolof yu bari mooy de rek ñu ne seen sëriñ moom ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam ñoo fi ne ñooñu sax ñoom moom seen wax mooy li koo ëpp mooy xamul dara kooku moom mooy xam mooy ko xamul dara rek même bu dee mooy conférence xamul dara ci point boobu muy wax en tout ci tus ndax lan moom ci boppam jàpp na ne ndax sëriñam baax na kenn waxul ne baaxul mais loolu képp ku ko dégg dangaa war a remettre nag affaire yi compteur yi bu nekk nga teg ko fa war a nekk léegi mu ne leen gis ngi benn guddi wu Abu Bakar radiyallahu moo gën Omar ak waa kër Omar waaye benn bésu Abu moo gën waa kër Omar muy indi lu tax mu ne xare laqad xaraja dëgg-dëgg génn na ndaw yàlla li aleyhi salaatu wassalaam laylatan talaqa ila al ghaar guddi gi nga xam ne ci la jógee ci grotte bi nettali bii mooy li ci kaw li Seydina Muhammad ibn Sirin commencé mooy li nga xam ne moo sabab waxu xadiisu bii bu Seydina Umar ibn al-Khattab te ñun moom lañ soxla fii ci yoon wi nga xam ne diggante kër Seydina Abu Bakar ak gorotu sawru foofule gorot bi nekk ci jabalu sawru mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndaw yàlla li génn na di dem benn guddi mooy guddi googu mu doon gàddaay ilal ghaari wa ma'ahu Abu Bakrin ànd ak Seydina Abu Bakrin radiyallahu anhu mu ne fa ja'ala yamshi saa'atan bayna yadayhi wa saa'atan xalfahu mu ne ni ñuy dox noonu léeg-léeg seydna abu bakrin radiallahu anhu daldi euh, dox nekk ci kanamam mooy bi ñuy dem léeg-léeg seydna abu bakar nekk ci kanamu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léeg-léeg mu nekkaat mu nekk ci ginnaawam euh, bi nga xamante ne nii ci la yonent bi daldi alayhi salaatu wasalaam daldi seetlu affaire bi gis na ne ñu ngi dox moom mu ngi koy jiitu léeg-léeg di nekk ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yaa Abaa Bakr maa laka tamshi saa'atan xalfii wa saa'atan bayna yaday mu ne ko yow Abu Bakr radiyallahu anhu lan moo tax lan moo xew lan moo tax ba ngay dox léeg-léeg nga dox sama nekk di dox féete ma ginnaaw léeg-léeg nga féete ma kanam fa qaala mu daal tontu moom seydna abu bakrin radiallahu anhu wa arda mu ne ko yaa rasuulallah mu ne ko yow ndaw yàlla li adkuru talaba fa amshi xalfak mu ne ko bu may dox bi bu ñuy dem nii léeg-léeg sama xel day dem ci ñi këne ñu ngi ñuy topp que kuffaaru Qurayshi nii ñu ñuy topp ut ñu ñoo xam ne ñoo ñuy pourchasser ngir jàppuñu bu sama xel demee loolu moo tax ma dox sa ginnaaw summa léeg-léeg alkuru ma daldi fàttaleku xalaat ar-rasada ñi nga xam ne ñooy ñëw suñu kanam mooy ñoo xam ne ci kanam lañ ñuy jóge ngir jàpp suñu mu ne fa amshi bayna day mooy ñi nga xam ne ñooy taxaw di ñu saytu di ñu xool ngir xaar ba ñu kii rek ñu ne ñu ciix daal di ñuy jàpp ar-rasad inna rabbaka la bil mirsad dañuy ne fenn di la xaar di la xool di la surveiller mu ne bu ma xalaatee ñooñ rek ma daal di nekk sa kanam ngir luy ñëw rek daal di dal si man yonent bi alayhi salaatu ne ko fa qaala yaa Abaa Bakr law kaana shay'un la ahbabta an yakuna bika duni mu ne ko yow Abu Bakr radiyallahu ndax bu dara aw lor wala musiba doon ñëw di ñu dal si ndax bëgg li nga bëgg mooy yow mu dal la wëllif ma bàyyi ma man mu dal la doduma dal man qaala sayna Abu Bakr ne ko naam radiyallahu ne ko ah kay walladi ba'athaka bil haqq waat naa ko ci ki nga xam ne moo la yónni ci dëgg di borom bi këne lépp luy loraate lu la waro loo xam ne war naa agsi ci ñun ñaar man li ma bëgg mooy na ma dal man yow nga mucc Allahu akbar loolu mooy alxubbu laa tajidu fi fi fi dunya naas fi ummati sayyidina rasulillah ahabba naasi li rasulillah min abi bakr allahu akbar doo gis ci xeet wi ku gën a sopp yonent bi aleyhi salatu wasalaam ko seydna abu bakrin radiallahu anhu mu ne fa lamma intahaya seydna omar ibn alxataab di wan gaayooyu guddi gii nii moo gën omar ak waa këram mu ne bi nga xamante ne nii ci lañu agsi ilal gaari qaala abu bakr bi ñëwee nag bañ agsi ci bunt bi qaala abu bakrin seydina abu bakrin radiallahu anhu wa ardaah ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam makaanaka yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam hatta astabri'u laka al gaar bi ñu agsee ci bunt bi laata yonent bi alayhi salaam di dugg mu ne ko makaanaka taxawal taxawal taxawal bul yow ndaw yàlla li bul duggagul hatta astabri'a lakal ghaar fekk taxawal mu dugg man daldi palper seet fouiller daldi visiter euh, seet grotte bi ba xam ndax dara luy loraati newu fi fa daxala mu dugg fastabraa mu daal di fuye gaar bi summa qaala mu ne ko bi gisee ne dara luy lore new fa mu ne ko anzil ya rasulallah mu ne ko léegi wàccal man ngaa dugg ci yow ndaw yàlla li aleyhi salatu wasalaam fa nazala mu wàcc summa qaala omar seydna omar di nettali radiyallahu anhu continue mu ne walladi nafsi bi yadi la tilka layla xayrun min ali omar seydna omar radiyallahu anhu ne nit ñi waat maa ngi waat ci ki nga xam ne sama bakkan man ibn alxataab radiyallahu anhu mu ngi ci loxoom guddi googu moo gën waa kër omar omar parmi radiyallahu anil jami allahu akbar lii nii mooy yoon gisoon nañu que lu mel ni imaam ibn Hisham soloo woon na ko bim ne am na ci boroom xam-xam yi ba'd ahlil ilmi ku ma nettali mu jële ci euh, alxasanul basri rahmatullah alayhi loolu it nekkoon mursal naka noonu am na nag benn riwaaya boo xam ne bu ci ñëw beneen boo xam ne bu boobu it mursal la muy bi ibn la imaam al-Baghawi rahimahullah moo ko solo jële ko ci ibn abi mulayka raxmatullaahi alayhi moom imaam al-Baghawi dane xaddatanaa Daawud ibn Amr ad-Dabbi raximahullah qaala xaddatanaa Naafi' ibn Umar al-Jumahi an ibn Abi Mulayka bii da ngay gis ne mursal la mooy ne ci moom la yem tudduñ saxaaba bi radiyallahu taala anhu wa arda muy nettali ba léegi li nga xam ne moo xew diggante kër Seydina Abu Bakr ba ci gorod bi euh, foofu di xaar boobu nekk ci jabalu Sawr moom mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lamma xaraja huwa wa Abu Bakrin ila Sawr fa ja'ala Abu Bakrin yakunu radiyallahu anhu mu ne lamma xaraja huwa wa abu bakrin mooy anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lamma xaraja kene yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog bi nga xam ne ci la génn ànd ak seydna abu bakrin radiyallahu anhu ila thawr ñu jëm ci jabalu thawr gaaru thawr bopp ci jabalu thawr mu ne fa ja'ala abu bakrin yakunu amaama an-nabiyyi marra sallallahu alayhi wa sallam wa xalfahu marra mu ne Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu def léeg-léeg mu nekk ci gin kanamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam léeg-léeg mu nekk ci ginnaawam fa sa'alahu ah, Seydina Abu Bakr yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy laaj an zalika ci jëfum jooju di nekk ci kanamam léeg-léeg léeg-léeg ci ginnaawam fa qaala ida kuntu xalfaka xashiitu an tu'ta min amaamik wa ida kuntu amaamak xashiitu an tu'ta min xalfik xatta ida ntaha ila algaar min saw mu ne bi mu ko yonent bi aleyhi salaatu salaam laajee lool mu ne ko bu ma nekkee sa ginnaaw damay ragal noon bi dikkale la ci sa kanam ma daal di demaat sa kanam bu ma nee sa kanam tuuti ragalaat sama xel ne ma noon bi ci ginnaaw lay jóge ma delluwaat looloo tax may def lii nee na noonu lañ dëkke di def xatta ida ntaha ila al ghaar min Thawr ba ni ñuy agsee ci Thawr bi ñu agsee ci grotte bi qaala Abu Bakrin Seydina Abu Bakrin radiyallahu anhu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam kama anta xatta adxula xatta udxila yaday fa axussuhu wa aqussuhu fa in kaanat fiihi daabbatun asaabatnii qablak mu ne biñ agsee ci buntu grotte bi Seydina Abu Bakr ne yonent bi aleyhi salaatu ne ko taxawal taxawal ba man ma duggal samay loxo dugg grotte bi daldi koy fouiller daldi koy lëñbët xool bu amee benn rab gisoon nañ ci riwaaya bee ci jotaay bee weesu bu Seydina al basri dane lépp loo xam ne day lore ci as-sabu moo xam ci gaynde yi wala seeg yi wala tilleeg yu mel na wal xayya ak yi nga xamante ne nii ñooy jaan yi bu nga xamante ne ni yooyu ñu nga fa ñu daal di may njëkk daal di may laal yow nga daal di mucc moom nag muñ defee loolu ah, qaala Naafi' mooy Naafi' ban bi nekk ci càllale ndax wax nañ la ne mooy imaam al-Baghawi rahimahullah dane xaddatanaa Daawud ibn Amr ad-Dabbi qaala xaddatanaa Naafi' ibn Umar al-Jumahi bii bokkul ak Naafi' bu ah non non euh, kooku Naafi' mawla ibn Umar la woon Seydina Abdullah ibn Umar moo ko kii woon mu ne kon moom Naafi' boobu di ibn Umar al-Jumahi mu ne rahimahullah fa balagani jote na ma man naafi annahu kaana fil gaari xajarun fa alqama abu bakrin rijlahu zaalika al xajara taxawufan an yaxruja minhu daabba aw shay'un yu'dhi rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam moom mu ne naafi ne man daal dina may jote këne naa ci information këne sëy naa Abu Bakrin radiyallahu anhu dafa daldi dugal ci xeer ci biir ci euh, yooyu ci grotte yi benn trou mu daldi ciy def xeer ndax lan ndax ragal am loo xamante ni dafay génne moo xam benn comme euh, jaan walla yooyu di loraate wala benn mbir boo xam ne yu'zi rasulallah day daldi e, lor yonent bi aleyhi salaatu wassalaam imaam foofu la kii bi yem nga xam ne danga gis ne mursal yi yépp day dëgërante day dëgëralante ndax mursal bokk na fi muy dëgëre e, ci li nga xam ne moo gën a dëgër te moom la imaam Shaafi'i rahimahullah loolu dëppoo ak tamit boroom xam-xamu li ëpp ci boroom xam xam xam-xamu xadiis yi kenn mursal du ñu ko nangu lu dul ci ay conditions même bu dee ne imaam Abu Hanifa imaam Malik ak imaam Ahmad ibn Hanbal ñoom nangu nañu ko mooy bu dee dafa wér mais bii dafa bari ay shawaahid mooy yoo xam ni da koy appuyer ndax gis nañ bu Seydina alxasanul basri bi ci jotaay bii weesu gis nañu sànq bi nga xam ne moom la muhammad ibn sirin wax ñu gisaat beneen mursal boo xam ne bu ibn abi mulayka rahmatullahi ala jamii moo tax imaam al al alxaafiz ibn kathir bi mu ko ndee ci al bidaaya wa nihaaya euh, mu ne waqad dakarna lahu shawahida uxar fi siirati siddiqi radiallahu anhu mu ne xadiis bii de indi nañ ko yeneen yu koy seede yeneen yu bari yuy seede xadiis bii nga xam ne mursal la ci siiraat euh, sa as-Siddiq bi nga xam ne moom moo ko def moom imaam al-Hafiz ibn Kathir euh, nee na indi naa fa yeneen yu koy seede xadiis bi ci gàttal mooy ne dafa nekk loo xam ne lu dëgër la bi shawaahidi ci yi nga xam ne ñoo ko seede euh, am na nag benn nettali boo xam ne imaam al-Hafiz Ibn euh, am na lu mu ci wax boo xam ne imaam al-Bayhaqi koo solo noppi ci waxu ci dara euh, mais wérul xadiis boobu noonu moom wérul moom comme ni nga xam ne noonu la imaam alxaafiz ibn Kathir wax loolu mooy lan mu ne moom imaam al-Bayhaqi rahimahullah muy nettali beneen nettali boo xam ne dafa niroog yi li ñu gis nii boo xam ne ci yoonu Seydina Omar radiyallahu anhu moom imaam al-Bayhaqi daal koy nettali te ci biir nettali mu ne këne anna aba bakrin ja'ala yamshi bayna yaday rasulillah sallallahu alayhi wa sallam taar wa xalfahu uxra wa an yaminihi wa an shimalihi mu ne Seydina Abu Bakar biñ jógee ci grotte bi di dem da doon dox léeg-léeg mu dox ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wasalaam léeg-léeg ci ginnaawam léeg-léeg mu dox ci gauche am léeg ci droite am xadis euh, boobu mu ne bi nga xamante ne tànk yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñuy dox diggante xaar beeg kër Seydina Abu Bakar ak grotte bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dox ba tànk yi metti ba am Seydina Abu Bakar daal di koy yenu mooy mu sëgg yenu ko mu dugg moom bi nga xam ne ci lañ dugg ci xaar bi naa Abu Bakrin daal di jël ay xeer daal di koy fatt trou yi nga xam ne ñoo nekkoon ci xaar bi ci ci biir grotte bi ba mu des benn mu daal di jël pooj bi tànk bi daal di ko fay teg jaan yi di ko fitt ko matt ba deret ji di kii boog yi di di di toq Euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko laa tahzan inna allaha ma'ana bul jàq buur yàlla mu ngi ànd ak ñoom loolu imaam al-Hafiz ibn Kathir moom la ne wa hadha as-siyaq wa fi hadha as-siyaq gharabatun wa nakara mu ne te nag ci mooy façon bi nii ñu ko nettalee que ne wax noonu dugal mooy bi dugal ci kii tur yi ay xeer ay kii yenn yonent bi alayhi salaatu salaam ak yow dafa sonnoo nag mu ne ci kii bii nag xaraaba mooy lu tumurànkel ak loo xam ne lu ñuy bañ la ci mbir mi mooy ne wérul la la bëgg a wax munkar la mooy loo xamante ne nii dafa wuteeg yi nga xam ne ñoo ko gën a wër non maanaam wuteeg yi ko gën a wër déedéet mooy dafa daif ci boppam mooy ne wérul ndax munkar mooy ab daif bu wuteeg yoo xamante ne ni euh, euh, ñu wér lañu mais nakaara mooy ne lu mel noonu dafa nekk loo xam ne yeneen nettali yi wax yépp ak li ñuy bari yi ñu fi tudd te wér lañuy wax au moins ñu àgg ci mursalun boo xam ne bu wér lañ yooyu yii lépp amu ci lii nag ñëw nekk lu tumuranke ak loo xam ne luñ ciy dàq la luñ ciy bañ la euh, léegi kon bi nga xamante ne nii kon noonu la deme muy kon gis nañ ci yoon wi noonu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi agsee foofu la ci mook Seydina Abu Bakrin ci gaaru Sawr euh, ñoom bi nga xamante ne nii fa lañ nekk foofu moom buñ ñëwaatee ci saxiixu imaamul Buxaari xadiis bi nga xamante ni moom lañ gisoon ci jataay yi bee weesu muy xadiisu ya Aïsha bi bi Seydina Muhammadul ni Ismaïl al Buxaari Buxaari jële woon ci Yaxya ibnu Bukayr mu jële ko woon imaam al-Layth mu jële ko ci Uqayl Uqayl jële ko ci Ibn Shihab mu jële ko ci Seydina Urwatu ibnu Zubayr mu jële ko ci tàntaam di as-sayyidatu Aisha bint Siddiq radiyallahu ta'ala wa ardaahuma kon foofu biñ fa yemee liñ fa yemoon moo doon lan mooy ñu ngi woon ba léegi liñ gis nii moo doon ginnaaw gi summa laxiqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallama wa abu bakrin bi gaarin fi jabali thawrin fakkamanaa fiihi thalaatha layaal mooy ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon daldi dem moom Seydina Abu Bakrin ci gorotu boo xam ne bu nekk ci montagne Thawr fakkamana yi ñu daldi fay nëbbatu ci gorot boobu salaasa layaalin ñetti guddi léegi nag ñun jamono ji gis nañu yoon bi génn bi gis nañu yoon bi léegi nag mu dese ñu li nga xam ne moo xew foofale ci biir grotte bi ah ci biir ak naka lañ fa doon dunde ak naka lañ organiser woon foofale gi seen dalwaay boobu ci naka lañ seen séjour boobu kon gis nañ sànq yi riwaaye yooyu indi que ne Seyna Abu Bakar lool la def ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ma daldi euh, fouiller gar bi d'abord bi nga xamante ne nii léegi nan lañ organiser wu ndax trois jours foo nekk ana géléem yi loolu laaj la ana ñaari géléem yi ñu yoroon bi ñuy dem dañoo àndoon ak moom dañoo dégg kër Seyna Abu Bakar yor seeni géléem dugg géléem yi ci biir gox loolu laaj la seen ëmb ya ngeen defaroon muy provision voyageur anam loolu fu léegi nan lañ fa nekkoon moom lañu as sayyidatuna Aïsha radiyallahu taala anha wa ardaha di nettali ci saxiixu imaam al Buxaari wax naa ne ne euh, waxoon naa la ci xadiis ci euh, ci bee bee weesu imaam Muhammad ibn Isxaaq soloo na ko mooy ci xadiis boobu mu ne wa haddathanii man laa attahimu an eh, Ibn Shihaab an Urwa ibn Zubayr mu daal di jële ci eh, moom tantaam di as-sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anil jamii' kon mu ne naka lañ fa nekke woon naka lañ organiser woon foofale ca biir mu ne Ah, moom yaa Aysa bi ñu nekkee foofu ñetti fan yooyu mu ne yabiitu indahuma Abdullah ibn Abi Bakr mu ne jamono jooju ki nga xam ne moo fa doon fanaan ak ñoom ci durant ñetti fan yooyu mooy Abdullah ibn Abi Bakrin di Abdullah di doomi Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala wa ardaa moom nag mu ngi tuddoon Abdullah ibnu abi bakrin as doon doomu Seydina Abu Bakrin as-Siddiq radiyallahu anhuma waxoon nañ la Seydina Abu Bakr ni mu tudd kon bu doon turu ñoom ñépp ba ci seeni maam da doon wax ne nii la tudd mooy Abdullah ibnu Abdullah ibnu Usmaan ndax Seydina Abu Bakr Abdallah la tuddoon mooy ne doomam ju tudd Abdallah moom moo doon fanaan ñoom moom nag moo nekkoon di Abdullah ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala anhu moom as-sayyidatu bint Abi Bakrin radiyallahu ta'ala anil jami' ñoom ñoo nekkoon moom ñoo bokkoon ndey baay comme ni nga xamante ne nii euh, moom nag ci qissa hijra bi moom mii comme ni yaay Aïsha radiyallahu anha wax ci xadiis bi nekk ci saxi imaamul Buxaari raximahullah mooy ki nga xamante ne nii moom moo doon fanaan ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci ak baayam Abu Bakr ci gaaru Sawr moom di Abdullah ibn Abi Bakr yaa Aïsha radiyallahu ta'ala anha mu ne kon yabiitu moo doon fana yabiitu indahuma doon na fanaan ci ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak àndadoom bi di baayam say di baayu Abdullah di Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu bi gaarin euh, foofule bopp wa uh, indahuma moo doon fanaan ci ñoom ñaar wa huwa ta moom abdullah bi xulaamun jeune la woon moom shaab la woon jeune la woon saqifun nekkoon ku neexa comprendre ay wax ku gaaw compréhension moom nekkuloon ñun ñooñ nga xam ne daanaka lu ne diñ ci dugg ngir ñu xam li ngay wax waaye laqin ku gaaw a ay wax la woon gaaw ko neexum xel gaaw a wax moom abdallah ibn abi bakrin bi mu ne fa yudliju wala fa yuddalliju da doon fanaan min indihima bi saxar bi Seydina Abu bi yonent mi alayhi salaatu salaam ak àndandoom bi nee foofu ci grotte bi pendant trois guddi yooyu moom moo fa doon bu guddi jotee moo fa doon dem fanaan ak ñoom kon ñu nekkoon ñett lañ doon nekk ci biir grotte bi fa lay fanaan ba ni nga xamante ne nii ci la lan di jote ci la euh, njël njël mooy bu njël jotee rek loroor bu commencé rek nga xam ne fi fajar gee xare balaa kii balay xar noonu fa yusbihu day daal di ñibbiwaat dem seen kër biir Makka comme si fa yusbihu ma Qurayshin bi Makkata ka ba'itin mu daldi di delluwaat moom bu delloo moom Abdullah bi ibn Abi Bakr delluwaat Quraysh ci guddi gi ci balaa fajara jot yeewook ñoom ñoom ñu foog ne ci ñoom kabaa mel ni ku fanaan ñoom ndeke fanaanul ñoom Allahu akbar wa ma adraka ma baytu siddiq ay lan moo la xamal lan mooy kër as-siddiqul akbar radiyallahu ta'ala an abi bakrin wa ali bayti moom lan moo doon mission wam bu ñëwaatee nekkat waa ak waa Quraysh mel ni fëla xëyoon mu ne falaa yasma'u amran yuqtaadaani bihi illaa wa'aahu xatta ya'tiyahumaa bi xabari daalika xiina yaxtalitu ad-dalaam mu ne doonu woon dégg biir Quraysh bu demee nekk foofu doonu fa woon dégg dara loo xam ne moom lañuy ñuy fexeel yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ak baayam bi Seydina Abu Bakrin radiyallahu anhu wa arda lu dul ne da koy takk wax nañ la dafa nekk jeune boo xamante ne nii euh, moom ku neexum xel la saqifun laqin te neex ak gaaw a comprendre lu dikk dara ci assemblée waa Quraysh ci andiya ci recherche plan yi nga xam ne moom la ñu teg ngir delloo si jàpp yonent bi alayhi salatu wassalam ak àndandoom bi amul benn plan dara lu waxtaane illaa waahu lu dul mu daal di koy takk mokkal ko bu baax hatta yatiyahuma bi xabari zalika indil leen nag information yépp xiina yaxtalitu dalaam bu guddi gi jotee bu mu commencé lëndëm mu demaat ngir fanaani fa indiwaale compte li nga xam ne moom la kuffaaru Quraysh ni décidé ndax dinañu toog ne tey par exemple comme ni ko ñëpp xame ñoom boobu bu ñëwee rendre compte ndax amul ku ñuy nëbbu débat public lay doon recherche yi tey fan la jublu woon tey fuye nañ est bi suba nañ jaar fii wala nañ def nii ak yooyu yëpp amul dara loo xam ne du ñu ko wax lu dul ne moom dina ñëw nettali ko yonent bi alayhi salaatu wasallam ak bàyyi bu guddi jotee mu fanaan fa ba bëccëg mu demaat noonu la doon def durant trois guddi yooyu yëpp nga xam ne moom lañ fa passé moo tax moom looloo nekkoon mission wam ndax waa kër Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu kër la boo xam ne yàlla da leen a tàggatal ngir ndawam li muy alayhi salaatu wassalaam allahu akbar ak a neexoon waxuma la ñépp mais moitié këru jullit ñi meloon ni kër Seydina Abu Bakar laa ilaha illa loolu kenn waxatu ko wallaahi jullit dootul doxati di xool ci suuf ndax ruusa wane lim doon bu ñu amoon loolu ñu nga ca biddiw ya te xam ngeen ne Surayya diw sori boobu waaye waaye sori naag sara suufe tuuf sori naag suuf ca biddiw ya la nekk moom nag di Abdullah ibn Abu Bakrin lii la doon liggéey fii ci eh, gàddaay gi imaam at-Tabari rahimahullah nee na moom këne ki nga xamante ne moom mooy guide bi nga xam ne moom la Seydina Abu Bakr yonent bi ak àndandoom di Seydina Abu Bakr utoon ngir mu teg yóbbu leen Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaati wassalaam ba mu fa àggee ba dëpp dafa ñëw rendre compte seyna abdullah ibn abi bakr bi fekk mu ngi makka moom gàddaayagul ne ko euh, fa axbara abdallah ibn abi bakrin bi wusuuli abihi ila al madina yëgal ko ne euh, sa baay di abu bakrin radiallahu anhu àgg na madina ci jàmm mu ne fa xaraja abdullah bi iyaali abi bakrin wa saxibahum talxatu bnu ubaydillah xatta qadimu almadina yi tarjuma seydna abdullah ibn abi bakrin radiallahu anhuma mu ne mu daal di génn moom abdullah bi mu yégée ne baayam àgg na ci jàmm yonent bi alayhi salaatu wa salaam àgg nañ ci jàmm ñoom ñaar mu génn yóbbaale waa kër seydna abu bakrin gàddaay ak ñoom bi muy dem mu ngi ànd ak talxatu ibnu ubaydillah radiyallahu taala anhu noonu lañ deme gàddaayi foofale ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom nag euh, bi nga xamante ni ci la mu ngi takkoon Atika di doomi euh, di frère di di sœuru Sa'd ibn Amr ibn Nufayl Amr di alxanif boobu nga xam ne dafa gëmoon yàlla ca jamonoy jaahiliya laata ñuy yónni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te waa Quraysh mujjoon ko assassiné moom mooy doomu Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl Aatika de sëru Sa'id di doomu Amr ibn Nufayl Zayd ibn Amr ibn Nufayl boobu moom la takkoon moom Seyna Abu Abdullah ibn Abi Bakrin radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma moom nag bi mu ko dencee dane woon këne euh, woon da ko ne woon boo dee ne jox naa la bàyyi naa la bàyyil sama tool bi mooy defal bàyyil la sama tool bi wala tatazawwaji ba'di ba nga xam ne ca doon waa ji génn àddina mu ne ko dama lay bàyyil sama tool bi wa mais à condition nga bañ a sëyët keneen ginnaaw man lu mel nii la euh, abu salama waxoon moom nag radiyallahu ta'ala anha bi mu ko ko waxee ndaw si daldi ciy nangu waaye bi nga xam ne ci la génn àddina euh, ba loolu noonu seyna ali ibn abi taalib radiyallahu ta'ala doon na ko ci yedd ndaw si moom ci loolu nga xam ne d'accordoon na ci que ne bum sëy keneen bu dul ne kooku bu kooku génnee àddina ah, moom nag seydna abdullah ibn abi bakrin radiallahu taala anhu dañ ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim am nañu ne mu ngi génn àddina ci taaif moom mu ngi génn àddina ci jamonoy xilaafa baayam di seydna abu bakrin radiyallahu taala anhu wa arda nee nañu am nañu ne quarante jours après génnuk àddina euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom ci la génn àddina mu ngi génn àddina nag ci riwaa ci euh, xilaafa seydna abu bakrin di baayam radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma foofale am nañu ne Taif foofale nga xam ne falañ ba ñu daldi euh, ndar keppe Taif kii leen ba ñuy waaj ba ñuy ubbi Taif foofale fële génn àddina daldi fay nekk shahid fa lañ ko raye ci xeex boo bële moom ci jamonoy baayam moom Seydina Abu di Abdullah ibn Abi Bakr ci quatorzième année bi ginnaaw gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon radiyallahu taala anhu wa arda wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa mathwa keneen koo xamante ne saydna saydatuna aisha radiyallahu taala anha wa ardaha ba léegi nettali nañu ko ginnaaw bi nga xamante ne nii nee na abdullah ibn abi moom moo doon fanaan ak ñoom mu ne fa yudliju wala fa yudalliju min indihima bi saxar mu daldi fay jóge ci njël fa yusbixu mu daldi xëy maa qurayshin ànd ak bi makka nekk biir makka ka baa mel ni ku fa fanaanoon nga naan mais lan moo tax gaa yi soupçonné wuñ ko gaa yi duñ ko soupçonné ndax jàppoon nañ ne ñii ndax lan moo tax jullit ñi pourtant seeni kilifa ñu fa nekkoon yépp seeni mbokk fa newoon Abu Lahab est-ce yi mas nañ koy soupçonner bu ñuy wax ci yonent bi alayhi salaatu wasallam dara déedéet ndax gëmu ko ñoom moom comme que dañuy jàpp ne gëmu ko ndax bu ko gëmoon tem mu àndi ci du ko ñuy soupçonner ndax fii ñun ñépp ay mbokk ta fekk waa ji gëmul amul dara luñ koy soupçonné te yëguñu ngëma moo tax bu nee suñu biir ñaata yoon la ay ñoo xam ne ay copains ami benn bakkanu ki noon yi seet mu bokk ak gaa yi ba wanneen fi nekk loolu gaa yi suñ ko soupçonné léegi kon mu ne kon moo doon nekk ak ñoom ba njël jot mu daal di dem nekk ak waa Quraysh mel ni ko fanaan ak ñoom du dégg dara lu ñuy fexeel yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak baayam lu dul mu daal di koy takk ñëw daal di leen koy nettali bu guddi gi jotee mu daal di ñuy ne wa yara alayhima aamiru bnu fuhayra mawla abi bakrin minhatan min ghanamin fa yuriixahaa alayha xiina tadhabu saa'atun min al-'ishaa fa yabitaani fi rislin wa huwa labanu minhatihima wa radifihima hatta yan'iqa biha Aamir ibn Fuhayra bi Ghalas loolu noonu ci tegu mu ne wa yaraa muy looloo doon mission mooy ne ay mission la gisoon nañu mission wu kan Asma bint Abi Bakr mi nga xam ne moo leen defaral ëmb bi ñu war yóbbu provision ci seen voyage waaye jeexalagul comme ni ko imaam Ibn Ishaq di waxe dinañ indi lim wax ci jotaay bii di ñëw insha allah waaye gis nañu léegi mission wu kan ñépp di aalu abi radiallahu anhum muy mission wu abdullah ibn abi radiallahu anhuma ñu war a gis ki ci tegu mu ne wa yara alayhima aamiru ibn fuhayra mu ne muy daldi di leen sàmmal Amir di doomi Fuhayra nekkoon ku Seyna Abu Bakar daldi goreeloon nga xam ne moo ko doon euh, sàmmal gàtt Seyna Abu Bakrin léegi loolu moom lan la joué foofu ak lan la ci doon def